fi ñu yemoon ci Riyadou Salihine ci jataay yi ñu génn jeexaloon nañu ci bii ñu génn jeexaloon nañu mbëmbëstal bi muy introduction bi nga xam ne muqaddima bi nga xam ne moom la imaam def ci kanamu téere bi rahimahullahu taala ginnaaw gi nag tey comme niñ ko waxewoon woon ñu ñëw nag dugg ci li nga xam ne mooy ci njaal beenu téere bi li mu ci jëkkan bi dafa def baabu mooy premier bunt baabul ixlaasi wa ixdaari niyyati fi jamiicil a'maali wal aqwaali wal ahwaalil baarizati wal xafiya mu ne kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne baabu buntu al ixlaasi buntub yéene mooy loolu sellal sellal buntub sellal. lépp loo jaam bi di def ngir yàlla wa ihdaari niyya ak gi teewal li nga xamante ne nii mooy sa yéene waaw di teewal di bàyyi xel di di di teewal sa yéene waaw di fàttaliku sa borom tabaaraka wa ci jëf li nga war a jëf te di ko yéene ci jëf yi kese fii jamii wa ihbaari niyya fii jamii al a'maal ci mbooleem jëf yi nga xamante ne nii moom lañ la laaj ci diine waaye même en dehors même yi nga xam ne sax du ay lu mbiru diine mais mbiru aada yow lépp da nga koo war a consacré di ko yéene sa borom rawatina nag yi nga xam ne moom ibaada mahda la mooy jaamu yàlla kese moo tax boroom bi tëral ko comme ay julli ay woor waaw ay natt zakat joxe zakat. aji yu mel noonu waaye da war a dem ba sa lépp waaw lépp looy def rek da nga koy yéene sa borom mu yiiw waaw bu ko defee ku mel noonu moom dootul am entre frontière u aada ak ibada yi nga xam ne ay aada la wala ibada yi nga xam ne moom la ko borom bi teg mu war koo jaamoo boromam kon mu ne kon buntu bi nga xam ne mooy al ixlaas yi sellal wa ixdaari niya di teewal yéene fii jamii al amaali ci mbooreem jëf yi wal aqwaali ak wax yi wal axwaali ak état yi suñu nekk nekk waaw ni ñuy nekkee lépp booy toog sax ak na ngay waaw su lépp sa xaal sa digganteeg sa borom ci sa biir waaw moom mi nga xam ne mooy gis maa fi sudur al baarizati mooy jëf yi nga xam ne dañoo feeñ ak wax yi nga xam ne dañoo feeñ di ci sellal ngir borom bi tey teewal yéene ak ci axwaal yi ci su état yi waaye al yi feeñ wal xafiya ak yi nga xam ne sax dañoo nëbbatu jëf bi nga xam ne ba nga koy jëf sa digganteeg sa borom kese la waaw yow képp dëkk dëkkoob keneen waaw nga bàyyi tëdd ba guddi jot nga jóg ngir defal ñaari ràkk wala lu jëm kaw ngir sa borom tabaaraka wa taala koy defal lool ngir sa borom tey teewal yéene gi boo koy def waaw waaye même yi nga xam ne dafa dafa feeñ comme julli jumaa yooyu yëpp nga koy teewal ngay sellal lool tey teewal yéene bi ba nga koy def ak yu mel noonu noonu la tuddee li nga xam ne mooy bunt bu njëkk bi comme ni mu ko waxe woon nag moom al imaam rahimahullahu taala ne woon muntu ah, yi dinaa ko tàmbalee bu ma koy ubbi bi ayatin waaw wa usaddiru al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat kene dinaa ubbee buntu yi njëkkee ci buntu yi may def loo xam ne lu may tibbe ci al qur'aan bu tedd gi ci ay aaya yoo xam ne yu tedd yu mag moo tax loolu nag lay commencer mu ne qaala allahu ta'ala mu ne borom bi qaala wax na allahu borom bi tabaraka wa taala allahu taala mi nga xam ne moo kawe ca yéegut mu ne wa ma umiru illa liya'budu allaha muxlisiina lahu ddiina xunafaa xunafaa wa yuqiimu ssalata wa yuutu zakaata wa zaalika diinul qayyima mu ne kon laay bii la njëkkandi mu ne suñu boroom mu kawe mi ne nee na umiru gis nga jaam digalul leen santuma leen illaa ludul li ya'budullaha ludul ngir ñu jaamu yàlla képp doo muxlisiina di ko sellalal lahu diin li nga xam ne noonu lañ koy jaamoo waaw dundin yi nga xam ne moom la yàlla wàcce jaarale ko ci yonent yi alayhimu salaam di ne ngeen jottali ko sama jaam yi jaam yooyee borom bi nee na digaluma leen jaare ko ci sama làmmeñu yonent yi alayhimu salaam lu dul dundin boo gëne loolu li ma tëral buñ koy dund ci kaw suuf di ko doxe ñu koy wax diine dundin mode bi ak li nga xamante ne mooy lépp lu mu làmboo dama leen a ñu daal di ma koy sellal defal ma ko ngir man képp waaw xunafa ñu jeng lépp lu dul yàlla ñu jengal jublu seen borom xunafa waaw jeng lépp lépp rek bépp tëralin bépp mode de vie bépp dundin boo tegu bu wuteeg bu l'islam ñu ñu ñu de jeng la jublu ci bi nga xam ne moom la borom bi teg du mooyu loolu le jublu seen borom loolu mooy xunafa wa yuqimu salaa te ñuy taxawal képp julli taxawal julli la waxu ñi nga xam ne dañuy këpp këppal di ko taxawal respecter charte yi conditions yi waxtu yi nga xam ne waxtu yañ koy defe tam bokk ci charte yi ak yooyu yëpp ak na nga koy waajaleeg boo nee ci biir julli nangay ngay jullee waaw wa yuqimu salaa waaye wa yuutu zakaa ñuy joxe zakat loo xam ne boroom bee leen ko farataal ci ñi nga xam ne ñoom la seen alal alal ya ñu yor bu xaalis ak dollar ak dala ci kese ak euro déedéet moo xam ay nag lay yor walla ay gëléem wala lu mel noonu loo xamante ni da koo def da koo am wala yeneen ak yeneen. borom bi teg ci loo xamante ni moom lañ war a génne bu matee yenn yi day am xawalaanul xawli mooy il faut mu mat un an il faut at mi dem ba fekkaat ko fa muy atum jullit waaw am yoo xam ne nag jaru ko comme mbay mi waaw ñuy génne zakat azaka mu ne wa loolee lii lii ma fi wax te lii ma leen sant diinul qayyima mooy soobu win wi mooy tëralin wu jub xoj xëcc wi nga xamante ne moo jëm ci li nga xamante ne mooy ci man seen borom tabaraka wa taala mooy yoon wi nga xam ne mooy siraatal mustaqim gam doon wax diinul qayyim soobu wuñ al imaam an-Nawawi ba léegi mu ne wa qaala taala mu ne ta borom bi tabaraka wa taala na ba léegi moom mi kawe te yéegul mu leen lan yanaala allaha luxumuha wala dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum mu ne borom bi ba léegi nee na lan yanaala allaha luxumuha mu ne lan yanaala du jote allah borom bi tabaaraka wa taala luxumuha la nga xamante ne mooy ndawal yi yàpp yi yi nga xam ne lii la doon wax kii budul yéeg yooyu al wal budul mooy yi nga xam ne moom la ñuy rendi ca aj ga hadaaya yi haju yi yi nga xamante ne yi moom la nit kiy rendi bésu tabaski yoo yële nga xam ne borom bi moo ko tëral ne def leen ko loolu mooy millati abikum ibrahim mu yoonu seynu maam Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaw mu digal ñu ko ñu koy def léegi suñu boroom nag ne gis nga li ngeen di tuur deret bu bu bu ngeen newee Mina ci gëléem lañ fay loj ya ya ñu fay reen di ciy xar waaye ñi tabaski ñi nekk seen kër di tabaski la ngeen di reen di ci ay xar ak yooyu yëpp lan yanaala Allaha luhumuha ndawal bi gis nga bés boobu addina bi yëpp buñ pesé woon ndawal xar yi reen bi yëpp buñ jëloon seen ndawal Sénégal Paris France Norvège Arabie saoudite Afrique du Sud pap Canada waaw Australie Japon Chine fu ne fépp fu ñu tabaski ñu dajale woon yàpp yooyu yëpp kilo leen xam ñaata ton lay def gis nga ni muy bari bari bari bari bi nee na nag gis nga nag lu xawma gis nga ndawal googale du lool mooy jote yàlla déedéet waaw walla dima uha du caagante ne deret ju bari ji ngeen tuur keroog ci rendi ji ngeen di rendi tey laj li nga xam ne mooy jëlem yi du du du loolu mooy jote seen borom de mukk boo bëggee am yàlla nekkul ne man na ha tabaski dinaa jënd rek xar mu rëy mu mel ni mu nag kon bi yëpp ma soow loolooy àgg fa yàlla de bari na waajoo xam ne xar ma mu yeew buntu këram ñépp di ko coow ba mu ko rendee amu ci dara parce que muxlisiina lahu diin hunafa la defu waaw defu ko ngir yàlla da koo def ngir bëtu nit ñi ñu naan moom xamu ministre ay jënd waaw bu ko manula am ba bu ñëwee bo bo moom bu defee yeneen yi bu dul xar bu mel noonu mu jàpp ne rey mu dee reyul mu dee la jarul muy kabas moom kay yooyu teg ko nag yàlla taxul daa bëgg nit ñi gis ko di ko naw di ko tagg naan tey xarum allah ji ne tey xarum ajaratu loolu du ci am tus waaw borom bi nee na loolu loolu ak jotewul ci man de boo bëggee am gërëmu yàlla waaw defal li la yàlla sant bisu tabaski defal yow mi nekk Mina ta nga def tamattu wala xiraan <laughs> nga war a rendi dara parce que borom bi daf laa xéewale <laughs> waaw war nga sax nga am loo def. ne man damay yónni samay hadiyo comme ni koy nent bi alay saa salaam doon defe même bu dee ajul nekk madinatul munawwara ala sakini ya abdalu salatu wasalaam yónnee li nga xam ne mooy al hadaaya waaw waaw boobu ndax moom saaqal hadiya min dul min dul xulayfa waaw yónnee ko te demul woon boobu te Seydina Abu Bakar a demoon aji moo jiitoon aji radiyallahu anhu muy sunna bu baax waaw yooyu yëpp boo ko defee te yow li ñu kii la ñu naan tey conteneur xeet sàngam wala gërëm sàngam allah yi diwa ko fi indi loolu nga ci ut yow borom bi nee na loolu joxew ma na nekk sans gëléem borom bi faalewul sa sans gëléem yooyu kon ah ah ki nga xam ne nee na day def ne day def loo xam ne tabarru'an da koy def ngir jege boroom bi waaw ne day dem jëndum xar. rend ko ngir boroomam saraxe ko way miskin yi lu baax a ko waaye bu dee ne moom beneen yéene mu dul yàlla la ci am ngir gondi nit ñi wala yu mel noonu du ci am dara moo tax suñu boroom kon ne lan yanaala allaha luhumuha du jote boroom bi tabaaraka wa taala de luhumuha la nga xam ne mooy yàpp wax waaw wala dimaa'uha du caagante ne deret yu bari jay tuuru de lool du moo leen di jegeel ci yàlla képp dégg ko walakin waaye li am ba des mooy yanaalu taqwa min yanaalu ak taqwa minkum li jote seen borom mooy ah, ragal yàlla nga nekk aji ca aji kay rendi gëléem yoo yële nga kay loj gëléem yoo yële wala ki nga xam ne mooy rendi xar moo mële mooy la ne fa koy def est am na ragal yàlla wala déet est ragal yàllaa tax mu koy def est-ce que ngir yàlla moo tax mu koy def loolu lépp mooy jote borom bi tabaaraka wa ci ngay xam kon bu boobaa xar yeeg yooyu du kan moo gën a ngandale moo am solo waaye kan la borom bi nangul <laughs> kan la borom bi nangul kookoo am solo looloo am solo kon nag lay jote borom bi mooy ragal yàlla ga ne ca ka nga xamante nii mooy rendi xar wala mooy rendi gëléem wala mooy lot li nga xamante ne mooy gëléem mooy rendi nag di xoloj gëléem ngir boromam tabaaraka wa taala ci la waxoon waaw yii lu muy te lu muy wane mooy yéene ba la kon kon ka koy def yéene bi bu dee da koo yéene ngir boromam walla loolu léegi jote borom bi tabaaraka wa waaye bu dee yéeneen la moom na xar mi toll nu ko neex na deret ji bari ba bu du ko neex loolu jotewul borom bi ndax yéene ko koy def baaxul loolu suuratul xaj la nekk ah, verbe euh, ci euh, Euh, euh, euh, fanweeru verset bi laaya bi ak juróom ñaar al imaam mu teg ci beneen laaya mu ne wa qaala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah mu ne qul yonent bi alayhi salaam la borom bi wax ba léegi ne ko qul waxal in tukhfu ndeem nëbb ngeen maa fi sudurikum li nekk seen dënn yi yéen jaam yi aw tubduhu wala ngeen leeral ko yëg leen ne ya'lamuhu Allah borom bi nga xamante ne dara nëbbuwul ci moom de moom dina ko xam xam na ko waaw kon mooy kuy jëf ah lii mbaadu ihdaaru niyya gi doon Imaam An-Nawawi doon wax rahimahullah li ñu tudde bu voilà yii yëpp loolu lay jàngal li sellal sa borom waaye man ngaa di ba biir fàtte leneen dab la parce que am na ñoo xam ne seen njaal benn baax na. dañuy am yéene bu rafet ngir seen borom mais buñ demee ba ci biir ngistal déggtal yooyu dugg ak bëgg siiw ak gis leen ma bu boobaa rek affaire yi moo tax ihdaru niyya li teewal yéene waaw waaw mooy di mettre à jour too yéene yéene gi ni ngay mettre à jour ordinateur bi ngir boo bañee mu disu yat affaire yi yàgg kii mooy yaw itam da mettre à jour saa su ne sa yéene ihdaaru niyya di ko teewal waaw kon nag borom bee ngo bu ngeen yéen li ngeen nëbb ci seen dënn yi wala ngeen feeñal ko lépp la borom bi xam ay kon nag nañ def lu baax waaye ngir moom léegi nag lii la al imam dëkk indi ci bunt bi léegi nag ginnaaw loolu comme leen ko waxe woon te ñu fàttali ko sànq mu dugg nag ci première aaya première hadith hadith hadith numéro un ndaw xadiis bu rëy ay njariñ nga xam ne xadiis la boo xam ne al imaam Abdurrahman ibn Mahdi Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhum ah imaam Abdurrahman ibn Mahdi bi moo waxoon imaamu Shafi'i mbokku taalibe ndax ñoom ñaar ñëpp taalibe imaamu Malik la ñu woon moom moo ko moo ko pu moo ko moo ko joxoon xalaat bu ne ma woon bu bu leen mënoon a bindal ab téere ci wàllu usulul fiqh waaw moo tax al imaam ash-Shafi'i daal di bind téere boobule kii nag moo kii la woon kii moo ko waxoon waaw muy Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala waaw mu ne da doon wax ne yell na ngir képp koo xam ne daal di ngay taalif ab téere nga tàmbalee ko hadis bii nga xam ne moom la imaamu Nawawi nar a indi nii ha waaw moo tax moom la tàmbalee waaw waaw ndax lan ndax lan ndax day bàyyiloo xel ki nga xamante ne mooy sàkku xam-xam muy rafetal di yéwénal li nga xam ne mooy yéenéen di def léppam ngir borom bi tabaaraka wa taala xam-xam bi képp ngir yàlla bu ci xool parce que fii boo amul xam-xam tey nga am problème foog ma am xam-xam di karabaate gaa yi teg ma fu kawe déedéet utal xam-xam bi ngir yàlla nit ñi fekk nañ la fekk si nañ laa ñu ngi lay dégloo dégluñ la déedéet yow da nga koy def li wajhillahi tabaaraka wa waaw waaw kon loolu ngir wane kon li ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax ci hadis bi rëy na waaye boobu rek doy na moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal li koy tàmbale kon mu ne wa an amiril mu'minin abi Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi wa man kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi muttafaqun alaa qaala al-imaam an-nawawi rahimahullah muttafaqun alaa sihhatihi rawaahu imaam al-muhaddisiin abu abdillah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughiira ibn bardizba al-ju'fi al-buxaari wa abul husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi radiyallahu anhuma fi kitaabayhima alladhayni huma asahhu al-kutub al-musannafa kon al-imam lii la wax kon hadith bii la moom la Seydina Abdurrahman ibn Mahdi ah alayhi ridwaanul ar-Rahmaan nekk wa wax waaw mooy mooy li nga xamante ne nii mooy hadith bi xam nga boo seetloo hadith bi loolu euh, euh, euh, Seydina Abdurrahman Mahdi wax moo tax xool Imaamul Bukhari rahimahullah mais la ubbee saxiixam di saxiixu Imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala hadith bii la ko ubbee waaw ah hadith bi mooy premier hadith boo xam ne moom la ni ci ah nga xamante ne nii. mooy baabu kayfa kaana bad'ul wahyi waaw premier hadis fii la bi boo fàttale ko bi ñuy gis al al arbaina hadis bi moo jiitu waaw mooy premier hadis voilà léegi nag hadis bi nii euh, balañ ci duggu parce que gis naa ne xam nga waxoon na gudd euh, est-ce que daa am lu tax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, daal di wax affaire bi wax hadith bi mooy hadithu niyya mooy innama gisoon nañ Umdatul Ahkam moom la al imaam al Maqdisi rahimahullahu ta'ala Abdul Ghani rahimahullah moom la day ubbeeloon waaw ndax rek li euh, euh, imaam Abdurrahman ibn Mahdi wax loolu am solo bu mu am solo te borom xam-xam yi xam ne noonu la demee voilà. léegi euh, parce que bi li ko waral à biir amuñu loo xamante ne mooy wane ne yonent ma la sarsam ci contexte bii la ko waxe woon lii wa taxoon mu wax ko sauf que nag euh, dañuy soloo ci Seydina wa Mawlana Abdallah ibn Mas'ud nga xam ne comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Sa'id ibn Mansur daal di soloowe mu jële ko ne axbarana Abu Muawiya an al-A'mash an Shaqiq an Abdillah mooy Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala man haajara yabtaghi shay'an fa innama lahu dhalik haajara rajulun liyatazawwaja imra'atan yuqaalu laha Ummu Qays fa kaana yuqaalu lahu muhaajiru ummi ummi qays waaw mu ne kon al imaam Sa'iid ibn Mansuur rahimahullah mu solo jële ci euh, euh, euh, Seydina wa mawlaana ibn Mas'uud radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne képp koo xamante ne dafa gàddaay di ci sàkku mbir ma am mbir bu tax bu ko tax a jóg kooku fa innamaa lahu daan na ko leer ne du am leneen lu dul loolee ko tax a jóg waaw ku immigré ngir mbir na la leer ne loolu nga ci am mu ne haajara dafa gàddaay rajulun benn waay benn góor li yatazawwaja ngir mu takk imra'atan benn jigéen yuqaalu laha ummu qays jigéen boo xam ne moom lañ naan ummu qays léegi nag moo tax nee na looloo tax moom bari ñuy gàddaay di jóge Makka tal mukarrama zaadaha Allahu sharafa di dem Medina ala sakiniha afdalu salaati wassalaam moom au lieu mu gàddaay comme ni ko yonent bi saa saam digale woon saxaaba yi ñu dem ngir yàlla ngir rawale seen diine rawale seen bopp tamit ndax ci mbugalu waa Quraysh yi te def ko ngir yàlla te même sax moom yonent bi saa saam ba mu fa nekkee nga xam ne dafa ne woon farata ci jullit ñi ne woon màkk ku ko man nga jóge fa ñëw ndax l'islam dafa soxla woon ku ko dimbali waaw léegi moom nit ñi di dem ngir loolu. fekk moom nag ah mu ne waajooju na moom génnuloon ngir lool dafa génnoon ngir denc benn jigéen boo xam ne moom lañ doon wax ummu qays ummu qays xam nga mooy yaayu qays dakkantal la waaw ummu qays léegi nag ah, moom comme que looloo ko taxoo a ñëw jóge Makka ba Medina <laughs> léegi nag nit ñi di ko woowe naan ko muhaajiru ummi qays naan ko ah kii de mooy aji gàddaayu ummu qays waay waay waay waay <laughs> loolu al imam at-Tabarani at-Tabarani daal na koy soloo ci beneen yoon boo xam ne mu ngi ñaar yal imam Amash rahimahullahu taala mu jaar ci hadis bu dëgër la comme ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu mu ne dafa newoon kaana fii naa rajulu dafa newoon ci suñu biir benn waay boo xamante ne nii xataba imra'a yuqaalu laha Umm mu ne dafa newoon suñu biir ben waay boo xam ne dafa euh, labatoon benn jigéen bu ñaa Umm léegi nag ndaw si bañ fa abat an tatazawwaja hatta yuhajir fa hajara fa tazawwajaha fa kunna nusammihi muhajira ummi qays waaw léegi mu ne ndaw si waa ji daa ñëw bëgg ko bëgg koo labat bëgg koo takk mu ne ko mukk dooma takk lu dul nga gàddaay jóge Makka ñëw Medina léegi nag ah waa ji gàddaay def ni ko li femme bi wax ngir mu man koo denc mu ne looloo tax nag ñu ko doon woowee mu waajoo jëlee naan ko Muhaajir Ummu Qays naan ko aji gàddaayu Ummu Qays gi mooy gàddaayam bi Ummu Qays tax jigéen gi tax waaw xadis boobu nag xadis bu wér la comme ni nga xamante ne nii nooneel al imaam al haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ci Fathul Baari mu ne haadaa isnaadun sahiihun ala shart ash-shaykhayn lii sanad bu wér ci sartu ñaari cheikh yi muy imam al-Bukhari yu ak al imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima ci seen sart la ne mooy góor ñi ngay gis fii ci càllale bii boo demee ci téere yooyu da nga ko fay fekk bu imam al-Bukhari Muslim rahmatullah alayhi mu ne waaye fii dara waaye nag hmm, da da da dara dafay nawul luy wane ne hadith bii ñu ñu jàng léegi di hadithun niyya innamal bi binniyat te ni lii moo ko taxoon a jóg dara leerulal ci gën a lool kon nag mu ngi noonu amul benn yoon boo xam ne xadis bu ñëw buy wane ne lii wa taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko kon ci kaw noonu xam nañ kon yoo xam ne daal ñëw nañ ñu ñuy wax naan looloo tax waaye à vrai dire loolu taxul voilà mooy wanewul saraaxatan ci lu leer bi ne looloo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon loolu kuy waajooju gàddaayoon ngir ndaw soos waaw léegi nag insha allah wax waxtu jot na bii li ñëw ñu daal di dugg ci xadis bi insha allahu taala xam ci yàgg noonu dañuy def lu gaaw